amma ba'du fa yaquulu alsheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanu albaaqi alqadim fi qasidatihi aaxir masaaliku aljinaan fi jamci ma faraqahu addaymaani radiyallahu ta'ala anhuma fi almuqaddima wakun mulaaziman lima qad saqula alayka minhuma wa naa'il kasala kon fii lañ war a jël tey kon mu ngi doon wax sëriñ bi radiyallahu anhu ci dëggu gi nga xam ne ak yéwénal sa dëggu ak sellal booy ut xam-xam ak jëfe xam-xam te loolu lépp di tegu ta ngay sàkku muy sunnatal muxtaar yi muy sunnaay ki suñu boroom tànn mi nga xam ne salla salla wa sallama alayhi baari boroom bi julli na ci moom boroom bi bind mbindeef yi ci moom ak ay ñoñam ak saxaabaan ya képp ku ko topp rek ci seen ginnaaw mu ne kon wakun mulaaziman wakun na nga nekk mulaaziman koo xam ne da ngay takkoo lima qad saqula li nga xam ne mooy diis alayka ci yow minhuma ca xam-xam ba ngay ut ak jëfe ja ngay jëfe wanaa i alkasala te na nga sori li nga xam ne mooy ak tàyyel li mooy lan mooy li li muy wax fii mooy nit ki buy sàkku xam-xam dëggu digganteem ak boroomam te sellal ko te boroomam tax waaye xam-xam boobu mu nga xam ne moom la war a jëfe te loolu it la war a ànd ak moom mu ne dee ci takkook la nga xam ne yow sa bakkan du ko bëgg waaw moom la naan takkool ak li nga xam ne moo diis alayka ci yow min huma ca ut xam-xam bul ne man daal yu yomb yi kese mooy di seet loo xam ne yow sa bakkan <coughs> tax lool li koy indi mooy li mu la nga sori ko moo tax mu ne war naa il kasala te na nga sori ak tayel ndax ak tayel mooy tax nit ki booy jàng nga ñëw naan bon loo xam ne yow manoon nga am manoon nga vraiment yow lii nga war a jàng domaine bii matière bii mawdu' bii manoon nga ko xam ci lu mu gën gaawe waaye ak tayel tax nga naan noo man naa yem ci ñaari ñaari ñaari bind rek par bés alors que yow manoon ngaa def lépp loolu loolu la lay wax te boo ko fi bàyyee la des satan yépp yow ci ay caaxaan nga koy def ak loo xam ne mën naa tax la nga jotoon a jàng kës néew mu rikki la loolu la daal na nag bu dee noonu lay demee yu mel noonu wa kun mulaaziman nekkal kuy takkoog lima qad li nga xam ne moo diis alayka ci yow minhuma cawut xam-xam ak jëfe ya wa na'il kasalaata na nga sori li nga xam ne mooy ak tayel sinon loolu mooy ci côté boobu sinon bu dee ne jëf la joo xamante ne nii ndax xam-xam al murabbi waaw ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg ar-rabbaani di yar nit ñi nekk koju borom bi di yar nit ñi di leen tette kooku mooy ki nga xam ne day day day day jël taalibe yi di leen xamal ndongo yi <coughs> ñi nga xam ne ñooy étudiants yi mooy li tuuti ci xam-xam laata lu mag ci xam-xam parce que sinon duñ ko àttan ku nekk ak sa niveau selon sa niveau day xam ku nekk li nga war a jël ak li nga xam ne moo moo yem yow moo approprié ak yow. loolu nag cheikhu tarbiya moo ko xam ak ki nga xam ne mooy jàngalekat la moo xam ñi muy jàngal ku nekk lan nga man waaw mu lay mu lay nandal par ndànk-ndànk jox la xam-xam yu ndaw yi laata mu lay jox li rëy ci xam-xam noonu lay demee waaye fii lim lay wax mooy même yu ndaw yooyu ñu lay jox début bi booy door a tàmbali yow bul ñëw luñ la jox nga ne ah non non lii wan oh, ko mën ak yooyu déedéet mu ne da ngay gaar daa jóg lool ndax nag ak coono dina ci am ci wut xam-xam ak jëfe xam-xam waaye siinoo yonent bi aleyhi salaatu salaam comme ni as-sayyidatu Aïshatu radiyallahu taala anha wa ardaaha wax bi nga xamante ne nii ci la wax ne maa xuyyira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna shay'ayni illa ixtaara aysarahumaa maa lam yakun isma isma fa idaa kaana isman fa innahu aw kamaa qaala <coughs> ab'adu min zaalika aw kamaa qaala as-sayyidatu Aysha mu ne maa xuyyira wal hadiisu mu ngi ci saxiix yi mu ngi ci sunan yi rawaahu as-Shaykhaan rahmatullahi alayhima mu ne moom kii <coughs> fekk dafa am en euh, euh, euh, benn kii <laughs> dafa am kenn koo xamante ne nii boo da doon jaamu yàlla bi ci def lu metti quoi ba yonent ma lay saasaam ci la doon wax naan ci la doon waxe ne iklafu min al a'mali ma tutiqun waaw ci beneen riwaaya bi yaa ayyuhan naas xudu min al a'maali ma tutiqun ee nit ñi jël leen ci jëf yu baax yi te jëf yu baax manoo koo def lu dul nga xam ba pare waaw te sëñ bi radiyallahu anhu dina ko wax léegi mooy ne jëf yu baax jooju ngay def ginnaaw ba nga ko xamee seetleen li nga xamante ne moom ngeen àttan sëriñ bi nag li mu doon wax fii naan wa kun mulaziman lima qad saqula alayka minhuma wa nail kasala loolu mooy nit ki nga xam ne moom li mu àttan sax bëggu koo teg boppam voilà moom la naan même loolu noonu nga xam ne dina am ak gennu diis diis ndax yeewu fajar mu sedd guy nga war a julli fajar am na diis diis ak xeetu coono gu ci ne mais kenn du la ko jéggal dañ naan la da nga koy ngar daa joo da nga koy supporter ngir mën a def li la sa borom digal loolu lañ lay wax bu dee lu baax ñaar yu baax yu taxaw yonent bi aleyhi salaatu nee na <coughs> mu ci la doon wax balaa bala ñuy ñëw ci loolu mu ne yéen nit ñi kon dee leen jël ci jëf yi li nga xam ne moom ngeen àttan fa inna allaha ndax borom bi tabaaraka wa taala laa yamallu hatta tamallu ndax borom bi tabaaraka wa du deñ di leen fay fekk yéen dekku ngeen ñoo xam ne da ngeen di deñ di bàyyi jëf fekk yéen a ngi jëf borom bi mi nga xam ne yéen bu ngeen yokkatu rek moom du mas a arrêté di leen fay waaw te ci la doon wax naan wa inna ahabba al a'mali ila allah ma dama wa in qal alayhi mu ne te jëf yi jëf ji nga xam ne moom la borom bi bi gën fa ci jëf yi mooy maa daama li nga xam ne dafa sax wa in qalla même bu dee dafa néew boo gisee gaa yoo xam ne dañoo dégg ñu naan gëneelu julli eh, naafila rek ñu ñëw première bés bañ ko déggee ñu ne dañuy naafila seen guddi gi yëpp nelaw tuuti dinañ ko man première fois deuxième fois mais troisième fois ñetti xoolal rek du yàgg gis nga muy bàyyi lépp lay bàyyi mu wax lu tax parce que doxalul ki nga xamante ne moom mooy docteuru xol yi alayhi salaatu wassalaam li mu wax ñu doxe ko yenu leen jël leen ci jëf yi lu ngeen attan fa in allaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba al a'mali ila allah ma dama wa in qal voilà lis so gën a sopp jëf yi jël yenu leen ci jëf lu ngeen attan borom bi du bàyyi du deñ di leen fay lu dul yéen tokk wu ngeen fekk ba wu ngeen jëf rek moom da leen di fay saa ne kon nag lool la léegi lañ doon wax fële mooy sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha dane maa xuyyira masuñoo tànnuloo <coughs> yonent bi alayhi salatu wassalaam bayna shay'ayni diggante ñaari mbir illa xtaara lu dul ne moom dina tànn wala illa axada aysarahuma bi ci gën a simple gin cee yomb te lépp nekk mbaax moom lay def parce que loolu noonu mooy li nga xam ne moo gën a sopp fa yàlla ma lam yakun isma fekk nekkul bàkkaar fa in kaana kaan kaana ab'ada an-naasi minhu bu nee ne jëf jooju nag bàkkaar la moo gën a sori nit ñi ci lool kon nag mu ngi noonu le wala <coughs> ki ñi ki sëriñ bi wax fii radiyallahu anhu te boroom <coughs> al cheikh al yadaali ad daymaani noonu la ko waxee mooy gis nga lii sëriñ bi way nii boo demee ci xaatima fi tasawuf noonu la ko mooy da koo bind noonu moom lool loolu la ko bindee mooy ne ki nga xam ne li nga xam ne moom bakkanam attan na ko sax mu ne loolu du ko def ndax tàyyel loolu lay tereel ne nag ah déedéet bul def loolu boobaa nag jëlal li nga xam ne attan na ko même bu dee am nag diis diis ci sa kaw loolee lay wax fii waaye waxuñ la nga ñëw di def loo xamante ne nii mooy li yonent ma lay saa saam doon wax ne woon yaa naan ibnu Umar ah, ah, ne ko yaa laa takun no mawlaana ibnu Abdallah ibnu Amr radiyallahu anhuma wala ibnu Umar kenn ci ñoom ñaar la ko waxoon radiyallahu anhuma ne ko yaa fu ne ko bul mel ni fulaan bul mel ni diw kaana yaquumul layl da doon taxaw bi julli guddi mu far bàyyi ko lu tax parce que moom na mu ko jëlee woon moo metti waaw waaye it mooy.